nit moo génn àddina nga koy jullee te jullee néew li tax sax ñu ñu yoonal ko mooy ñaanal ko loolu looloo tax ñenn ñi jàpp ne jullee néew du julli ak ñaan kese la <laughs> loolu waxuñu ko woon am na ci waxam ne moom moo tax imaamu Maalik benn eh, riwaayam bi am keroog imaamu Nawawi moo ngi naan ñenn nee nañ jullee néew daa am yëkkati loxo ñi eh, eh, Allahu akbar boo na Allahu akbar da ngay yëkkati ci benn bi bon benn commencement bi comme ñoom Abu Hanifa ñoom al imam Abu Hanifa ñoom Sawri li wax ñeen ñu ànd ak ñoom imam Shafi'i da ngay yëkkati saa su ne benn mu ne non da cee amul benn jiitu sax benn kabaar moo ci amul loolu mooy ñaan kese la <laughs> kon mooy li ci ëpp doole. léegi nag kon yonent ma saa saa am di ñaanal ëpp ni wax lu garaaw lii ñaan yu garaaw yi yu mag yi tëri allahumma ighfir lahu warhamhu wa aafihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bil-maa'i was-salji wal-barad wa naqqihi min al-khataayaa kamaa naqqayta ath-thawba al-abyada min ad-danas wa abdilhu daaran khayran min daarihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan khayran min zawjihi wa adxilhu aljannata wa a'idhu min adabi alqabri wa min adabi annar benn aywa ñaar allahumma ighfir lahu warhamhu wa aafihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu waghsilhu bilmaa'i wassalji walbarad wa naqqihi min alxataaya kama naqqayta as-sawba al-abyada min ad-danas wa abdilhu daaran xayran min daarihi wa ahlan xayran min ahlihi wa zawjan xayran min zawjihi wa adxilhu al-jannata wa a'idhu min adaabil qabr wa min adaabin naar bu mujj allahumma ighfir lahu warhamhu wa aafihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' mudkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله wa zawjan xayran min zawjihi wa adxilhu aljannata wa a'idhu min adaabi alqabri wa min adaabi annaar xam nga lu tax ñu doon ñetti yàgg nañ ko wax waxati ko waxati ko mooy yeneen saa salaam sayyidatu Aisha nee na bu doon jàngale dooru doon wax ko bii da doon wax ñetti yoon répété ñetti yoon ba ñu koy jàpp <laughs> kon léegi xoolal kon lëkkaale bi mooy ñaan gaa yi première buntu ana la ñuy ñaanal ku génn àddina buñ koy jullee yeneen sa salaam lañu gis mu taxaw di jullee nit wax li kon bii moom boo ko mokkalee bu dee moom kese nga mokkal doy na waaw bu loo ci yokku bénéfice la bu la neexee nga yem ci boobu waaw bu la neexee nga yem ci boobu waaw saa su ne nga am loo xamante ne nii loo xamante ne ni moom euh, euh, euh, saa bu julli néew jotee yow nga ñaan waaw ñaan gi léegi nag ginnaaw lii kon lëkkaale baa ngoog lan la ñuy ñaanal ku génn lan la ñuy jàng ci jullee néew benn gi waaw yu bari la benn gi léegi kay xool imaamu Nawawi rahimahullah li nga xamante ne ni moom laa wax imaam an-Nawawi ci al al al al Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi mu ne hadith bi fiihi isbaatu du'a fi salaatil janaaza mu ne dañ ciy jànge benn luñ ciy jànge saxal ñaan ci julli néew wax nañ la lool moo tax sax ñu yoonal ko ñaanal ci génn àddina ngir yàlla yërëm ko jéggal ko benn moo tax mu ne wa huwa maqsuuduha wa mu'zamuha lii sax moo tax mooy l'objectif li tax sharia yoonal jullee néew mooy ñaanal ko te li ci gën a màgg mu ne wa fiihi bokk na ci xadis bi lu ñu ciy jàng istihbaabu hada du'a mooy sopp gu ñu sopp nit ki buy jullee néew moo xam nag yow imaam bi day jiite wala yow nga nekk ci gannaaw kenn waxu la bul ñaan man nga da ñaan nga ñaanal waaw mooy sopp nañ taamu ñaan gii di ko ñaan nal ku génn àddina buñ koy jullee mu ne wa fiihi nekk na ci ba léegi ci xadis bi isharatu ila al jahri bi du'a fi salaatil janaza mu ne nekk na ci nekk na ci li nga xamante ne nii al isharatu mooy di di junju al jahru di eh, di di di di di béral di wax ci kaw bi du'a ci ñaan fi salaatil janaza ci gi nga xam ne julli gi nga xamante ne nii julli néew waaw lii dañ koy jàng parce que léegi xoolal xoolal xoolal mu ne waqad ittafaqa te dëppoona naa suñu mbokk yi mooy Shafi'i yi annahu ala annahu in salla alayha bin nahaari asara bil qira'a xam nga lii waxoon nañ ko ci jotaay ba la ñu génn wala bi ko jiitu que ñoom dëppoo nañ que bu dee ne euh, nit ki euh, néew bi ñuy jullee dafa nekk li nga xamante ne nii mooy bëccëg la mooy day wax ndànk waaw day wax ndànk wa in salla bil layli bu dee guddi la nag fa fiihi wajhaani am na ñaari eh, jëmuwaay ñaari jubluwaay as-sahihu alladhi alayhi al li gën a dëgër ci loolu nga xamante ne moom la waa jumhur wax mooy bu boobaa nag da koy eh, eh, mooy ah yusirru waaw asarra yusirru da koy da koy da koy da koy wax ndànk waxtaan yi ñaareel bi nag mooy yajharu da koy wax ci kaw waaw xam nga loolu lool imaam waxoon na ci bii passé taxoon nañ ci léegi nag euh, lii nii mu ne mu ne wa amma du'a fa yasur fa yusarru bihi bila xilaaf mu ne kantaa bu dee ñaan boobu moom da koy wax ndànk ci loo xam ne amul wute mais wax ji amul benn <laughs> benn affaire bu euh, bu xaw a yéeme tuuti nee na bu dee guddi la ñii nee nañ bu dee guddi la bu dee bëccëg la dañ koy wax ci dañ koy wax ci nànk dañ koy wax ci suuf bu dee guddi am na ñenn ñi nee ñaari wàll la ñenn ñi dañ koy wax ci kaw ñenn ñi dañ koy wax ci suuf waaye mu ne bu dee ñaan gi moom loolu amul wute que dañ koy wax ci suuf loolu <laughs> ah mu ne wax yi na idin bu boobaa nag yu yuta aw yata awalu hadha al hadith hadith bii dañ koy interpréter ala anna qawlu hafiztu min du'a'ihi ay allamanihi ba'da as-salati fa hafiztuhu mu ne kon hadith bi bu yu ne hafiztu min du'a yi Awf ibn Malik bu nee man damaa mokkal takk ci ñaanub yonent bi alayhi salaam keroog mu ne kon lool li may tekki kon lenn la mooy allamanihi dafa ma koo xamal baax ba'da salaati ginnaaw bi ñu jullee ba pare la ma ñëw jàngal ma ko ma mokkal ko mais loolu laa naan lii laa naan imaam man imaam an wii de affaire bi xam naa bi muy wax lii seetluwul xadiis ta loolu mooy <laughs> moom xadiis bi mu nekk di saraan bii hadis bi ci imam muslim teg te ñoo bokk même buntu bi takkaloo foofu day wane ne mooy duli du lii mu jàpp ne noonu lañ ko war a jàppe kon mooy kon bu nee xafiis bi kon daa bàyyi yeneen saa son daa bàyyi ba ñu julli pare mu daal di koy jàngal mais du loolu parce que gisoo riwaay bi ci teg lan wax dane sami'tu moo taxoon sànk mën ne la jàppal sami'tu sayyidina Awf ibn Malik dane sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallama wa salla ala janazatin yaqulu kon xafisu bi mën da nekk mooy lim ko takk daa bàyyi yeneen saa saa dànk la ko wax ñoom déggu ko kenn déggu ko bi ñu baree la leen ko jàngal déedéet mooy nee na dama koo dégg fekk xaalam mooy mu ngi doon julli ak néew mu naan allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'aafihi wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bil maa'i bi maa'in wa saljin wa barad wa naqqihi min al-khataaya kamaa yunqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas wa abdilhu daaran khayran min daarihi wa ahlan khayran min ahlihi wa zawjan xayran min zawjihi wa qihi fitnatal qabri wa azaaban naar kon mooy du loolu mooy da koo dégg te nag ci kaw noonu loolu day remettre en cause li Imam An-Nawawi wax noonu waaw te ni mooy ñaan gi foo jaar ci suuf lañ koy wax dëgg la xam nga keroog ñu ngi la naan Imam Ibn euh, Abdallah Ibn Abbas al-habru al-bahru anhuma keroog Fatiha bi da jàng ci kaw di jullee néew allahu akbar <coughs> waaw tari Fatiha ci kaw ba ñépp dégg ko mu ne yéen nit ñi di mu paree mu ne yéen nit ñi damaa wax ci kaw ngir ma xamal leen ne lii mooy sunna wala min tamaami sunna waaw léegi kooku xam nga moom boroom xam-xam yi ñuy wax ne dañoo war a wax ci suuf dañ ne non c'est bu dee nit ki da koy def ngir jàngale loolu mën naa nekk waaw te loolu ñu ne waaw kay loolu mën nañ ko dégg loolu sax ma lañ mën a dégg que ne yeneen saa sal yi da koo wax ci kaw ngir jéggal ngir jàngale mais ci kaw loolu mooy kon mooy que ne muy nekk ci suuf déedéet mooy nit Abdullah jullee néew nit ki man naa wax wax joo xam ne ñi ci ginnaaw dañ koy dégg waaw xatta jullee tisbaar ak tàkkusaan sax nit ñi man naa nekk ci ginnaaw imaam bi di dégg aaya yi muy wax lenn ci aaya yi comme li Seydina Abu Qatada wax hadis mu ngi ci Sahih imaam Muslim mu ne yonent sallallahu alayhi dañu doon julli tisbaar wala tàkkusaan di ñu dégg wa yusmi'una al awul aw al aayatayn wala wal aayatayn mu ñuy déggloo aaya ab ak ñaari laaya waaw kon kay loolu mooy mooy da doon julli julli tisbaar ñëpp xam nañ ne ndànk ngay wax mais ñi ci gannaawam nee na ñun ñu ngi dégg léeg-léeg ñu dégg fort ci li ñuy jàngat aaya wala ñaari aaya kon mooy yooyu ci kaw la leen wax da leen aw en tout cas du loo xam ne dafa suufe ba kenn du ko dégg voilà fii da koo wax mbir mi ñaan gi yëpp mu leer naññ moo tax min bi du tabi'i bi yàq mooy lépp ñaan gi la wax ci kaw ba ñoom ñu dégg ko ba aw fum na Malik al-Ashja'i ne man dama koo mokkal dégg ko bi yoneen saa salaam di jullee néew di nekk ci xaalu di ko jullee wax ko ok kon loolu eh, day remettre li nga xamante ne mooy li nga xam ne mooy wax jooju que waaw dégg la. waa jumhuur dañ naan mbir mi eh, eh, mooy julliñ néew dañ koy wax ci suuf loolu dëgg la lu ñu loolu loolu noonu la waaye mooy ne dàqantewul que ne léeg-léeg mën naa nekk nit ki wax ko ci kaw surtout bu dee ne day jàngale voilà te lool waxoon nañ koo pare waaw kay kon lu ama am solo léegi nag moo tax al imaam ash-Shawkaani yu ci an-Nayl mu ne rahimahullah waxam jim ne nag sami'tu an-nabiy sallallahu alayhi wa kaza qawlu hafiztum fa hafizu min du'a'ihi yadullu ala anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam jahara bi du'a'ihi wa huwa xilaafu maa sarraha bihi jamaa'atun min istihbaab al-israar bi du'aa'i <laughs> imaam ash-Shawkaani waaw waxoon nañ ci ay mbiram tuuti taa yële jamono yële yaman gii la dëkkoon ah imaam ash-Shawkaani yàggul waxoon naa la dat bi yàggul voilà <laughs> mais mais ponkal la de attention de <laughs> la ilaha illa allah mu ne <laughs> mooy eh, mooy bi mi <laughs> mu naan man yéemu naa ci <laughs> mooy mooy muy muy li yeneen saa sam doon solo pourquoi pas mooy ñi nga xamante ne ñoo gën a wuteeg ni mu doon solo mooy boroom xam-xam yi ci mooy bo moo daa bëgg ñu bari ci ko wax ñoo xam ne dañuy sol yére boo xamante ne nii gis nga manche bi dina ngand ngand goo xamante ni mën nañ cee ñawal seen doom yére isaar wala lambay loolu fu mu wut seen yeneen saa salaam doon woon solo noonu sol loo xamante ni dafa rëy nii nii nii nii kii wax waaye yow loo xam ne yow ba ma ne la wan kay waxuma la doomam kese doom fan kii daa baax naan doom ju ndaw yépp ku tolloog moom mën nañ koo ñawalaat ci yére bi mu sol loolu lépp dafa wuteeg doon def ko ak ku ko di def nag waaw ku ko loolu dafa wuteeg ah. saa salaam ma solo sol loolu ah voilà. loolu loolu taxawoon nañ imaamu Shawkaani yi doon joytu loolu rahimahullah ci jamonoom Allahu kon mu ne kon lii hadis bi euh, aw Awf ne sami'tu damaa dégg yonent annabi yonent saa ba pare bu ak wax bi mu ne fa hafitu min mu ne lii day bana yonent saa daa wax affaire bi kon ñaan gi ci kaw ah, waaw moo imam Nawawi laa xamul ban la def différence entre ne waaw bii nii après mais ñaan bi ñëpp amul xilaaf que ne dañ koo war a wax ci mais lii du ñaan bi <laughs> lii mooy ñaan bi <laughs> moo tax mu ne lii imaam Shawkaani ne lii moom day wane ne yeneen saa sam dafa wax ñaan gi ci kaw waaw teel mu ne nag ci lii nag dafa wuteeg li nga xam ne moom la mbooloo ci boroom xam-xam yi daan dañoo sopp ñuy wax ndànk di yelu li nga xamante ne mooy ñaan bi loolu moom dafa wuteeg lii parce que saa salam da koo wax ci kaw ba njëg ko waaw. mu ne waaye mooy bon li ñu wax sànk moo ci nekk mooy mooy ci yoonu jàngale la woon waqat xiira moo tax mu ne inna in jaharahu sala inna jahrahu sallallahu alayhi wasallam bi du'a li qasdi ta'lim voilà mu ne moo tax nee nañu nag que waaw def na ko lool du lu ñuy weddi waaw comme li imaamu Nawawi moom euh, seetluwul dafa seetluwul rek parce que moom téere bi mu yor di ko saraa bi ci bi takkaloog bi mu jëlee ne euh, kon lool xafis du day wane ne kon daa bàyyi ba julli ji jeex mu jàngal ko ko mais hadis bi ci tegu moo ne non non non non non da koo dégg muy julli bi muy julli la ko dégg waaw kon mu ne kon loolu moo tax ñenn ñi ne non da koo wax loolu da koo def ci kaw ngir jàngale waaw kay kon loolu la quoi lii euh, moo tax moom imaamu Shawkaani yoon mu jàpp da ne wa zaahiru ma ne ah ah te loolu imaam euh, mu ne moom moom li moom daal li feeñ te mu gis ko. mooy an an al jahra wal israra bi du'a jaizan waaw man li ma jàpp amul sax naan da ngir jàngale kese dëgg la am na nañu wax lool te loolu bon loolu loolu lay niru quoi mais tamit waxam jii mu wax du luñ mën a dàq totalement que man daal li ma gis mooy ne jullit néew moom gis nga ñaan bi wax ko ci kaw ak wax ko ci suuf ñaar yépp possible képp ku ko def def nga lu yoneen saa salaam def waaw mënoo nag yow bu wee da nga di jàpp ne moom boo kaw gi kat da doon c'était pour jàngale mais euh, en tout cas def nag ci kaw kon waa ji bu defee ci kaw mooy def na lu yeneen saa sam waaw bu def na li wax li mu def kon daal mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam kon ci kaw noonu ñu daal di yem ah mooy léegi nag mu def yow comme ni Malik wax ne kon mooy nit boo gisee yiw ne man damaa dem ba mébét sax ay goy ak a neexoon waaye man maa tuddoon ni yeneen saa salam di ma jullee mooy boo gisee yiw gis nga euh, euh, mooy dañ nga koy yéene sa bopp bokkul ak iñaan moom iñaan mooy damay bañ damay iñaane waa ji am xéewal ji mu toxoo ci moom ñëw ci man wala sax bu yàqu iñañati yooyu waaw iñati iñañati yu yées yooyu baaxut waaw mais nit nekk ci am yiw nga ne ay way yiw gii de ma ko mënoon am waaye ñaanal ko loolu sax ci moom loolu kay lu baax la moo tax mu ne man ba ni may mébéte sax ma nekkoon man maay ci faatu kooku lu tax parce que nee na ndax li ma dégg saa saa ñaan ko loolu mooy nit ku paree wax loolu nit ku pare mooy am mébét bu toll noonu mais ku parewul wallahi nga naan waa baax na yàlla baax daa fekk parewul rek waaw daa fekk xam ne ne dafa wuti tus <laughs> waaw loolu képp la kon nag mu ngi noonu gis nga saaba yi <laughs> saaba yi radiyallahu anhum waaw ñoom du ku gëm yàlla ragal yàlla du dee moo lay kii dee intiqaal la toxu la jóge ci ci ci ci xaal dem ci beneen xaal kese la tarkabunna tabaqan an tabaq la yàlla wax waat naa di ngeen jaar yéeg ay étape topp ay étape dee nag benn la ci étape yi jeex na waaw da ngay jóge ci dund dem ci geneen dund loolu képp la te dee dañ fee ñëw ah, avant am nga foo newoon ci dund gii fi avant am na foo newoon nga ñëw fi suba borom bi jëli la fi yóbbu la ngay defaat nga nekkaat ci leneen waaw waaw loolu la borom bi di la di def di loo yaakaar waaw <laughs> ah, kullu yawmin huwa fi sha'n nag yaa hawla wala quwwata illaa billah kon nag ci kaw noonu yem nii waaye ñaan bi nag am na ay taxaw yuñ ci mënoon a taxaw mais bon euh, ngir baña a ngir bañ a gën guddal dañ ci yem nii euh, am na nag ci borom xam-xam yu naan ñu ne ñu ne attention léegi hmm, euh, lii nii mooy waxoon nañ ci njëkk njaal njaal biin bi Euh, ñi nga xam ne comme ñoom imaamu Shawkaani yi euh, ñoom dañ naan bu dee xale la li gën mooy mu ne allahumma ij'alhu lana salafan wa farata wa ajra waaw yàlla yàlla na nga ko def waa ji kii génn naa dina mooy ku ñu jiitu ci yiw waaw hmm? def tamit defal ñu ki nga xamante ne nii moo ñuy jiitu fa nga xam ne mooy fu baax fa waaw ana faratukum bi yeneen saa sam doon wax wa ajra defal ñu yiw julli guñ koy def te moom itam lii ñuy koy taxawee mu nekk yiw ngir ñun ah Euh, euh, lu mel nii euh, borom saaxibu at-Tuhfatul Ahwazi da al imaam al Mubaarakfuuri rahimahullah mu ne lu mel ni imaamul Bayhaqi solo na ko jëlee ko Seydina Abu Hurayra mu ne lu mel noonu Sufyaan solo na ko ci Jaami' jëlee ko ci al-Hasan mu ne waaye lii feeñ wa zaahiru annahu yad'u bi haadhihi al-alfaaz al-waarida fi haadhihi al-ahaadiis sawaa'un kaana al-mayitu dhakaran aw unsaa wala yuhawwilu damaa'ir al-mudhakkara ila sighati at-ta'niis idha kaana al-mayyit unthaa waaw li anna marji'aha al-mayyit wa huwa yuqaal ala adh-dhakari wal-unthaa mu ne nag li nga xam ne nag mooy li feeñ mooy gis nga kàddu yi nii ko ne saa salaam mu rote yow booy ñaanalum néew nii nga koy waxee moo xam néew bi góor wala jigéen xam nga nit mën na ne bon comme que ji euh, kii moom góor la kon jigéen dama allahumma fir laha warhamha wa aafiha wa afu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha wa ighsilha bil ma'i was-salji wal barad wa naqqiha min al-khataaya wa naqqiha min al-khataaya kama naqqayta ath-thawba al-abyada min ad-danas wa abdilha daaran khayran min daariha wahlan xayran min ahliha wa zawjan xayran min zawjiha wadxilha aljanna wa idha min adabil qabri wa min adabin naar loolu nag la ne non non non non non bul def loolu de bu dee góor ak jigéen ñoo ci yem hu yi ngay wax hu hu hu hu hu hu waaw moo xam bul bul bul soppi wala yu xawwalu damair wa bul jël damir yi hu yi ni ko def ay ha parce que ab jigéen la al muzakkar yi nekk ji góor nga koy jigéenal ndax ida bu dee jigéen la ndax li muy dellu boo nee fil sil allahumma la lahu kooku même bu dee jigéen la li muy dellu du moom ban ban ban sexe la yor est ce que góor ak jigéen non mooy al mayit al mooy ci faatu lool góor ak jigéen dañ koy koy wax waaw kon nag mu ngi noonu waaw kon nag mu ngi noonu kon loolu euh, nuqta muhimma la <laughs> boo xamante ne ni euh, euh, al imaam al mubaarak fuuri rahimahullahu taala <coughs> moom <coughs> léegi wax naa la xadiis yi mooy nit ki bu ko neex tànn mu ngi ñëw gis nañ bi am na yeneen yoo xam ne mu ngi ñëw allahu taala alam mënoon ah, nañ ci taxaw nag allahumma ighfir lahu warhamhu waaw waaw waaw ah, tamit ci wàllu fiqh ci wàllu <laughs> yi nga xam ne mën nañ ko laabloo yi nga xam ne mën nañ ko laabloo ndox mën nañ ko laabloo salji glace mën nañ ko boo ko siitalee muy siit mën nga ko laabloo grêle bi ne ko noonu waaw yooyu yëpp ci ndox la jóge mooy ndox la moo xam dafa condensé dafa euh, ni glace bi def bu duggee ci glace ci ci ci congèle euh, bon dafa da dafa dafa glace waaw <laughs> ah voilà mooy day nekk jaamin loolu lépp ndox la waaw nit mën naa Euh, laabloo ci loolu lépp jàppe ci wala yu mel noonu mais bu dee ne ragalul mu gaañ ko parce que bu daay bu sedd wala ndox ma cay siit mu recueillir ko loolu mën na ci kii jàppee waaye bu dee day yokk feebaram walla day ragal mu lor ko bu boobaa day tiim bu amul leneen wallahu taala alam waaw te tamit dañ ciy jàngale këru alaaxira ga la borom bi wax wala alaaxiratu xayrun laka min al uula alaaxira moo gën ci yow euh, euh, kër gu njëkk gi moo tax mu ne ko abdilu daaran xayran min daari kër gu gën këram gi waaw kër gi moom këru dépense la ak këru kii ak dépp ak soona ak këru togg ak yàq këru euh, di maquillé wu ak démaquillé wu <laughs> ku nekk la la tax a jóg rek mais loo ku nekk la mu nekk am na ci coono. laqad xalaqnal insaana fii kabad <laughs> hatta kii lekk sax da ciy am coono day dox ba fenn dem euh, ba Japon ngir euh, daal di goûter la main de de de de d'un chef euh, internationalement reconnu japonais <laughs> kooku am nag coono ci lim def <laughs> waaw mooy lépp rek day amuk coono waaw alors que kër gële moom xam nga kër gii moom yaa li nga soxla yow yaa leen di fekki. bu dee yàlla deful ñu may la ko wala mu ñëw wala xéewal no mais en général li nga bëgg yaa koy uti moo taxoon mu ne woon Seydina Adam fexeel alayhi salaam ba Iblis mi bu leen génne yaa Hawa ci ci ci ci àjjana ji ah. waaw ndax bés bu leen fi génnee fatashqa yow mii yaay ami coono waaw loolu mooy lu normal c'est ça góor gi mooy mooy mooy mooy bari coono waxul ne yéen ñaar ngeen am coono de. parce que euh, kii outil yëpp paasaka son nag def yooyu moom loolu góor gi la waaw bon léegi nag gars yi bu dee defu ñu war a def loolu tekkiwul na règle bi daa soppeeku ñoom ñoo xoole <laughs> waaw ànd fii moom <laughs> waaw toog rek yooyu moom amul njariñ waaw kon mooy euh, fa tashqa googee kër gi kërug coono la alors que kërug àllaaxira àjjana woo amul loolu àllaaxira affaire àjjana gars yi lay fekk si mooy li nga soxla yow il suffit mu ñëw sa xel da koy gis sa kanam day agsi waaw boo bëggee fruit nee ca kaw day moom mooy wàcc waaw moo tax mu ne euh, euh, wa janal jannatayni daan <laughs> gis nga meññeefu ñaari aljana yooyele dafa yooru mooy li nga ko soxlaa noonu lay wàcc ci yow waaw ay yootoo ki tëngam loo ay jël ak lu lonk kii muy xëcc koko bi kii boo mooy boo ko bifee sax mu mu daal di lay won tël ci sa bopp bi nga am benn toj toj ba pare te koko nga bëggoon a <laughs> ndoxu koko nga doon ut loolu lépp coono la fee nag yooyu amul loolu <laughs> <laughs> waaw waaw léegi waaw ñu yem noonu te tamit dañ ci jànge mooy saxu mbugalu bàmmeel moo tax yeneen saa saam ne wa a'idu min adaabil qabr waaw loolu ci ahlul bidaa yi koy bañ wal ahwa waroom bidaa yeeg yooyu loolu waxi caaxaan la waaw mooy bu dul bu dul bu yeneen saa saam du wax nit ki mu waroom bi musal ko quand même ci mbugalu bàmmeel ak mbugalu allah euh, safara loolu ñu xamante ne safara mbugalam lu existé la ku la fi naan boo loolu dañ ko doon wax gaay rek ngir ñu jub waaw kooku waxu kàcc kat la waaw <laughs> kàcckat international la ngi noonu waaw waaw mooy ay coono la ay sarwara da xam ne mooy ay coono la rek waaye tekkiwul ne ak kër la goo xam ne jaama xam doo waaye wax lu amul yow <laughs> yaa ñeme yàlla te mën a wax lu wuteeg dëgg way loolu am nga na la yow kay eh, eh, eh, soit la maa nekkal li nga nekk waaw ba pare bëgg fee xiir nit ñi di wax naan dégg déggin la laaj laajul benn dégg déggin dafa leer nañ safara daa may aqaarib ay scorpion ay jaan ay yooyu ay kuy lakkaate am foo xam ne safara si biir safara si daa seetlu guy waaw mooy jëm hariir ji waaw loolu bala koo xam seddaay bi fii bés bu la fekkee nga def tànku neen ci neige bi jullee da mel ni sa loxo yi sa tànkee yooyu ay puso yu saw lañ ciy jam waaw di nga mujj di ko rëccu da mel ni ku nekk ci safara <laughs> walla yaa bi kon yem noonu bi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 wasalaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin